wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi léegi ci yónnee gi aleyhi salaatu wassalaam yónni seydina abu muusa ak seydina muaaz ibn jabal radiyallahu anhuma ilal gisoon nañu agsi woon nañ ba ñu àggee yaman di doxal mission boo bële aleyhi salaatu wassalaam joxoon leen bi seydina Muaaz ñëwee di seet ci seydina Abu Muusa fekk fi mu newoon ci territoire bi mu newoon sorewuñu mu daldi koy <coughs> laaj ginnaaw bi mu gisee ku ñu yeewu mënate ko takk loxo ya boole kook bopp bi mu ne yaa aba yaa abdallah ibn lii lii lan la mu ne ko kii nit la koo xam ne kafara ba'da islaame dafa weddi ginnaaw bi mu tuubee am na riwaaye yu ne kaana yahudiya ab juif la woon boo xam ne dafa tuub après mu ne tubbi na mu ne ko anzil mu ne ko laa anzilu xatta yuqtal laa anzil xatta yuqtal mooy ne duma wàcc fekk faatuñu ko mu ne looloo taxoon ñu indi ko fi de man ngaa wàcc mu ne déedéet am na ci yeneen riwaaya comme ni ko al yu indee ci dalaa'ilu nubuwwa dane qadaa'u llahi wa qadaa'u rasulihi nañu teg li nga xam ne mooy àtte yàlla ak àtte yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci kaw waa ji ba pare ma door a wàcc waaw ginnaaw gi mu laaj ko nan lay jàngal quraan ñu waxoon ci seen wax yu solo yoo yële bi ñu nee yaman noonu al imaam al buxaari yu raxmatullaahi alayhi dafay soloone mu jëla ko ci amr ibn maymuun mooy càllale bi dem ba ci moom <coughs> amr ibn maymuun ça ne vous dit rien hein ça ne vous maymuun moo ñu doon nettaliwul woon faatuk seydina omar ibn al Hmm? radiyallahu taala anhu <coughs> mu ne anna Mu'aadan radiyallahu anhu lamma qadima al-Yamana sal al-Yamana salla bihim as-subh mu ne bi nga xamante ne nii ci la dëgmal moom daal di ñëw yaman seydina Muaz radiyallahu anhu daf leen jiite benn benn suba mooy jullit suba ah ba mu leen jiitee mu jàng mu ne fa qaraa wattaxada ibrahima xalila wattaxadallaahu buur yàlla jàppe ibrahima sayidina ibrahim aleyhi salaatu wassalaam xaliilaa <clears throat> daldi koy jàppe xarit moo ci suuratu nisaa yi aaya 125 bi mu naan aaya bi ndax Euh, mooy daf ci tudd tuuti sinon aaya bi ni mu commencé ba'd a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim mooy waman ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima haniifa wattaxada allahu ibrahima xaliila hein suñu boroom dane wa man axsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin eh? ana kan am na nag bala ñu ñëw ci kii bi eh, ci aaya bi nii mooy am na nag riwaaya bu ne suuratu nisaa'i la jàng la doon jàng waaw moo tax al imaam bi mu indee xadiis bi parce que xoola xadiis bi ni mu demee dane xaddasanaa suleymaan ibn harb dane nettali nañu suleymaan ibn harb qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu shu'ba shu'ba xabiib mu ci xabiib ibn abi thaabitin mu jële ci Habib ibn Abi Thabit an Sa'id ibn Jubayr Habib ibn Abi Thabit jële ci Sa'id ibn Jubayr an Amr ibn Maymun mu jële ci Amr ibn Maymun anna Mu'adh mu ne anna Mu'adh ka Seydina Mu'adh radiyallahu anhu lamma qadima al-Yaman ba mu ñëwee Yaman salla bihim as-subha da leen a jiite li nga xam ne mooy suba du lu suba fa qara'a mu liir mu jàng ca ba muy julli wattaxada allahu ibrahima xalila te suñu boroom jàppe na seydina ibrahim alxalil alayhi salaatu wassalaam xalilan jàppe na ko def ko xarit fa qaala rajulun am benn waay ci biir mbooloo mi mu ne min al qawli fa qaala rajulun min al qawmi am benn waay mu nekk ci mbooloo mi mu ne ah laqad xarrat aynu ummi ibrahim laqad dëgg-dëgg xarrat teey na de laqad xarrat teey na te dal na dal na ummu bëtu aynu bopp bëtu ummi ibrahim yaay ibrahim hé hé hé mooy yaayam bëgg na de la ku borom bi jàppe sa doom def ko xarit yow moom kan moo kooku yaay jooju mu ngi feetu fu mu toll sama doom mooy xaritu yàlla loolu kan moo ñemee wax loolu ko kan xam ne ku mu neex wax de kan moo ñemee taxaw naan sama di di di di puukarewoo sama sama doom mooy xaritu yàlla <laughs> bi muy jàng lool am ku ne ci mbooloo mi koy laqad xarrat aynu ummi ibrahim <laughs> moom mu ngi door a dégg saar bi mu ngi door a dégg aaya bi mais mu ngi door a dégg ku ñu ne buur yàlla jàppe ko xarit <laughs> mu ne kooku de ndayam woo ndayam bég na bëtu ndayam seer na sedd na xoola seydna al imaamul Buxaari mu ne zaada Mu'aaz an Shu'ba an Habib ibn Sa'id an Amr mooy zaada Mu'aaz <coughs> an Shu'ba ah mooy beneen càllale la bu wutee bii boo xamante ni tey cette fois yi ci Shu'ba ba al-Hajjaj la jaar ah foofu Amr ibn Maymun moom lan la wax xam nga fii dane Sulaymaan mooy ci fële it fa la jaar mooy Mu'aaz an Shu'ba beneen sëriñam ah boo xam ne bu wuteeg Sulaymaan ibn Harb mu ne ah mu ne mu ne mu ne lan la yokk moom sëriñam boobu di Mu'aaz an Shu'ba an Habib an Sa'id ibn Amr anna nabiyya mu ne anna nabiyya mu bi alayhi salaam ba'atha Mu'aazan ila al-Yaman mu ne yonent bi alayhi salaam dafa yebal Seydina Mu'aaz ila al-Yaman daf ko yebal Yaman fa qaraa Mu'aadh fi salaati subhi suurata nisaa voilà nee na Seydina Mu'aadh jàng ci euh, suba jullit suba suurata nisaa mooy suuratu nisaa la jàng waaw suuratu nisaa yi fa lamma xaala ba muy jàng nag ba àgg aaya bi ñu la wax mooy aaya cent vingt mooy li ko dese mu bari ko li mu romb ëpp li des même bu dee li des ci suuratu nisaa yi bari na ndax cent soixante-seize la verset hmm? cent mooy kon tari na ci gaa yi imaginer gaa yi boo fi jiitee tarifi suuratu nisaa yi <laughs> jeey boo yi saa fi nga xam ne sab am na ñoo xam ne moom sabbi xisma rabbikal a'la kese boo ko taree ñu ne waaj yi waaj yi sino saa yi moom loolu mu bàyyi fi saar comme la waaja doon wax <laughs> eh, benn waay bu ñu doon jiite daal di doon tari xaw ma wax shamsi wala yu mel noonu ko après muy tari ba ci juum nag gàgganti boppam après continuer mu pare benn sama fenn waaye beneen naan ko waaye yow gis nga boo fi juumee fii kenn nekku fi di la gàgganti laa wax nga bàyyi ay xul huwaak yi sawaay di tari saar yu gudd yi waa <laughs> ko ah, saay nag saar bii nag guddul taxu koo gudd nag <laughs> waaw mooy ñun en général ku fi tari loolu jàkk ñu xamee ne sax imaam di loolu lay tari duñu fa dem te gaa du ab du layu layu dañoo am liggéey bu ñuy defi wala daa am loo xam ne lu urgent de déedéet gaaw pare di seetaan télé wala di surfer loolu kese la wala di waxtaan waxtaan wañ nee woon wala gaaw dem defi leneen ci yoo xam ne dara laa yusminu wala yughni min ju' loolu képp la waaw ñoom alxuraan ñoom julli dafa nekk loo xam ne ngàndum affaire mooy ne nañ ci gaaw génn waaw nuñ ci gaaw nañ ci dugge rek nañ ci gaaw génne noonu wal iyaazu billaah kon mu tari suuratu nisaa falamma qaala bam ne wattaxada buur yàlla jàppe na ibrahima seydna ibrahim xaliilaa ab xarit mu ne qaala rajulun xalfa qarrat aynu ummi ibrahim am benn waay bu ne woon ca gannaaw Seydina Muaz ci mbooloo mi ne ah laqad qarrat ne moom de sedd na aynu ummi ibrahim bëtu yaayu Seydina ibrahim salaatu wassalaam ah eh? eh? waa oh, jii de ndax xam nga lii <clears throat> moo tax boroom xam-xam yi naan mais lu tax Seydina Muaaz waxu ko ne yow si aywa yow julliwaatal parce que wax nga ci bopp dugal nga ci julli ji loo xam ne bokk ci comme ni a mi alayhi salaatu salaam wax ne lii julli la waaw laa yasluhu fiihaa shay'un min kalaamin naas waxu nit ñi kenn du ko fi wax du ko yëwénal dara ci waxu nit ñi qiraa la zikrullah mooy tudd yàlla sant ko ak jàng alquran la waaw ci sàbbaal yi ngay def boo sujootee boo rukoowee ak jàng alquran loolu mooy julli waaw ndaay di wax leneen lu bokkul ak julli kii nag nee na laqad qarrat ummu ibra aynu ibra um aynu am ci boroom xam-xam yi ñu naan mais lan moo tax Seydina Muaaz waxu ko dara neew ko mu mu reprendre comme li al imaam al wax mu ne waqad istushkila taqriiru Muaaz li haaza al qaa'ili fi salaa wa tarki amrihi bil i'aada mooy soulever nañ benn laaj boroom xam-xam yi benn questionnement lan moo tax Seydina Muaaz waxul waa ji mooy wax na comme ci da ko cee saxal sans ndax gisuñu ci riwaaye bi fu ne dana ko de e, julliwaatal après bi mu paree wala mu wax ko dara léegi lool questionnement la mu ne léegi ñu am ñu ci tontu ne bi anna al jahila wa ujiba an dhalika imma bi anna al jahila bil hukmi yu'dhar wa imma an yakuna amruhu bil i'ada aw imma an yakuna amarahu bil i'ada wa lam yunqal aw kaana al qaa'ilu xalfahum walakin lam yadxul ma'ahum fi am ñetti tontu yu ci boroom xam-xam yi di wax mu ne premier mooy que tontu bi mën a am ci laaj bi ci ci questionnement bi mooy amaana mooy li nga xam ne ku réere yenn lenn àtte yi kook dañ koy jéggal pas àtte yi ba waaw mais yenn àtte yi ku ko réere dañ ko koy jéggal duñ ko ko tenir en rigueur amaana muy looloo tax naa Muaz après xamal na ko waaye waxu ko dara fii nii te toxaluñu ko wala bokk wa imma an yakuna amarahu bil i'ada walam yunqal wala rek bi mu paree nee na ko ah, ana ki wax sànq ne laqad qarrat aynu ummi ibrahim ñu ne mu ne maa ngi mu ne ko de julliwaatal parce que wax nga loo xam ne day yàq julli waaw parce que wax lu ci bokkul la aw wala boog troisième kaana al qaa'ilu xalfahum walakin lam yadxul ma'ahum fi salaa wala rek mooy ne aji wax ji ki wax loolu dafa newoon seen gannaaw moom loon amaana dafa julliwoon ba pare wala mu julli këram ñëw fekk ñii di julli mu toog léegi bi muy dégg julli ji nii di tari di tari di Seydina Muaz di tari ba tari ba fii ah mu daldi eh, wax lii mu wax te moom bokkul ci julli ji ñetti façon tontu yi lañ ci joxe moom la al xaafis daldi tudd wallahu taala alam léegi eh, xoolal bala ñoo génn fii xam nga Seydina Muaz radiyallahu anhu da doon jiite nit ñi hein këram non da doon julleek yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hmm? ba pare dem ba pare dem jiite ay mbokkam mooy koñ quartier ba mu dëkk léegi ba mu guddaloon benn jour guddi mu mu mu dem mooy day julli géey après dem ni jiite nit ñi bi mu guddalee kii bi nag am koo xamante ne moom dafa roccee ku dem julli ji continuer boppam jullil boppam après dem gaa yi nag commencé naan saa yi di ko naan est-ce que saa yi du naa fekk ak yooyu waa ji mer hein yonent bi mu dem ci yonent bi aleyhi salaatu salaam boole Seydina Muaaz ne moom day jullee jaw ba pare ñëw ci suñu koñ suñu quartier bi mu dëkk di ñu jiite ñun dañoo liggéey ba tas war a noppaleku ji moom mu ñëw di ñu jiite bu ñu jiitee nag di tari li nga xamante ni mooy saar yu gudd lay tari hein yonent bi aleyhi salaatu salaam dal di mer ba ñépp xam ne mer na ñu daldi mu daldi woolu Seydina Muaaz radiyallahu anhu bi nga xamante ne ci la ko woowe woolu Seydina Muaaz ñëw radiyallahu anhu yonent bi aleyhi salaam laaj ko loolu muy def naan ko afattaanun anta ya Muaaz afattaanun anta yaa Mu'aaz afattaanun anta yaa Mu'aaz ah est-ce que fitnaa laata yow Mu'aaz est-ce que fitnaa laata yow Mu'aaz est-ce que da ngay fitnaa yaa Mu'aaz boo jiiteetee nit ñi jox ko ay daaru sabbihi isma rabbikal a'la yooyu la ko ne dee ko tari waaw kon mooy xam nga gis nañ lool. ba mu ne képp ku jiiteeti nay woyofal ah julli ji ndax nekk na ci ginnaaw am na ñeneen tamit ñu ko wax ad-da'if ah, wa saghir wa dhal haaja ah voilà que am na ñoo xamante ne nii am na ku màgge ku nekk sa gannaaw alkabiru waddaifu wa dal xaaja wala alsaxir alkabiru waddaif ki faible ak ki nga xamante nii mooy ki nga xam ne dafa màgge ak xam ne dafa am aajo bu mu war a doxe waaw ñëw julli nga bëgg a tari suuratul baqara ah te waaja sëlmal yonent bi alei saatu waxu ko lan moo tax yow ngay sëlmal hein lan moo tax ngay sëlmal déedéet waxu ko lool de voilà kon bu ñu xamee lool mooy <coughs> malgré lool gis nañ Seydina Mu'aaz jàpp na mbir mi mais fii gis nañ suuratu nisaa yi la lal tari te suuratu nisaa yi xam ngeen ne du saar bu gàtt bokk na ci tiwaal yi ci ci saar yi gën gudd voilà <laughs> loolu kon lan lañu fay jànge mooy yonenti mi aleyhi salaatu salaam waxul tamit que sa su saa su ne del tari yu gàtt kese waxul loolu moom ci boppam aleyhi salaatu salaam léeg-léeg mu tari woon saar yu gudd di jiite nit ñi te loolu c'est pas contradictoire ak li mu ne dee leen wàññi moom ci boppam nee na damay dugg ci julli bëgg a guddal ma dégg gone di jooy ci gannaawu ndeyam te gannaaw yaayam ma am ñeewante yërëm yaayam ma daldi o oh, tari ay ay ay ñoom euh, saar bu gàtt ñoom euh, kawsar ak yooyu inna ataynaaka kon affaire bi tekkiwul ne affaire bi mooy kon man daal euh, mooy li nga ëpp looy def na nekk loolu di gàttal waaw di gàttal nag tekkiwul ne washam dafa gàtt washam gàtt kii dafa dafa gudd washam si guddul suuratul bayyina guddul ma ne suuratul a'la guddul suuratul naba yi guddul am na ñoo xam ne boo ko taree pour ñoom dangaa tari kaamil bi mais loolu guddul te loolu noonu même bu dee da ngay tari yu gën a gàtt sax teewul yenn bés nga jël lu gën a gudd nga tari ko ci saar yu gudd yi loolu mën naa ne te loolu mooy sunna sax mais waxuñ la tout le temps ci lële rek mooy deel ëppal nag lële waaw kon loolu lu ama am solo la Seydina Muaaz dégg na li koy nent balay saar saa wax te pourtant fii tari na fi suuratul nisaa yi te suuratul nisaa yi ñun ñépp xam nañ ne du saar boo xam ne bu gàtt la léegi léegi nag kon ñoom noon lañ newe woon yaman hein noonu lañ newe woon yaman euh, seyna abu muusa seyna abu muusa radiyallahu taala anhu contrairement ak Seydina Muaaz Seydina Abu Muusa al-Ash'ari moom Yaman nekku fa xam nga wax nañ la Seydina Muaaz moom yonent ma lay saaf saaf waxoon na ko la'allaka an tamurra bi qabri ala la talqaani ba'da 'aami haaza amaana dootoo dajeek man ginnaaw sama at mi kanta Seydina Abu Muusa moom nu mu fa demee moom it noonu la woon ñu ne la mukk déedéet déedéet Seydina Abu Muusa al ashariyu radiallahu anhu moom beneen affaire la moom euh, bi bi mu demee yaman jógewaat na fa dem aji bi yonent bi alei saatu salaam bi aj ba mu dajeeg moom foofu fële ca aj moom seydina abu muusa al ashari radiallahu taala anhu wa arda nga ne ma lii nga wax ana lan moo koy soutenir ana lan mooy dëgëral lan mooy laytaayu sa wax jii dañ naan la mooy xadiisam bi rek bu siiw bi te mu nekk euh, ku mel ni al imaam al Buxaari bokk na ci ñu ko solo raxmatullaahi alayhi muy xadiis boo xam ne Taariq ibn Shihab rahmatullah alayhi taabi'i bu siiw la moom moo ko nettali mu ne xaddatani abu muusa al ash'ari mu ne seydina abu muusa al ash'ari de moo ma nettali man man taariq ibn shihab moo ma nettali mu ne ma ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila ardi qawmi fa ji'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam munixun bil abtah wa no fa jittu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam munixun bil abtahi waaw fa qaala axajajta ya abdallah ibn qays qultu naam ya rasul allah qaala kayf sallallahu alayhi wa sallam kayfa qult qaala qultu labbayka ihlaalan ka ihlaalik alayhi salaatu wa salaam qaala fa hal suqta ma'aka hadya qultu lam asuq qaala fa tuf bil bayt was'a was'a bayna safa wal marwa thumma hil fa fa'alt hatta mashatat limra'atun min nisa'i bani qays ila axiri alxadis al imaam e, Taariq ibn Shihab mu ne al lii wane ne Seydina Abu Muusa moom ba mu àndeeg Seydina Mu'aaz dem Yaman moom gisaat na Yonent bi alayhi salaam contrairement ak Seydina Mu'aaz la ndax Seydina Taariq ibn Shihab nee na man ki ma nettali mooy Seydina Abu Muusa ci boppam moo ma nettali moo ma ne bi nga xam ne dana yonent bi alayhi salaatu salaam daf ma yónni ci sama suufi ñoñ mooy ilal yaman mooy yaman la ma yónni waaw fa jiitu bi ma dikkee wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam munixun bil abtah maa ngi ko fekk mooy abtahu makka mu ngi nekk fële ca makka falaa ko fekk mu nga yësal géléemam foo fële laa ko fekk waaw léegi mooy al abtah léegi fa qaala ma ne ko nee na fa qaala yonent ma lay saa saam bi ma gisee ma agsi mu ne ma ahajajta yaa Abdallah ibn Qays mu ne ko ndax aj nga yow Abdallah ibn Qays mooy ndax yéene nga aj waaw parce que aj dañ ko koy yéene innamal a'malu binniyat te nan lañ ko yéenee mooy booy ihram te ihram daa am fu muy tàmbalee dafa am mawaaqiit yoo xam ne makaaniya la ku nekk fa muy jóge wali ahlil yamani yalamlam te yaman lu jóge waaw kon a xajajta mooy hal nawaytal xajja waaw mu ne ko a xajajta yaa abdallah ibn qays mu ne ko yow abdallah ibn qays ndax ndax aj nga est-ce aj nga mu ne ko naam qultu naam ya rasulallah ma ne ko waawoo yow ndawul yàlla li si aj naa kay aj naa de moo yéene naa aj léegi nag nee na bi ma waxee loolu bi ma waxee lool man abdallah ibn qays di abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu mu ne ma kayfa qult voilà yi mooy mooy ndax xarmaal nga te ci xarmaal fa lañuy ñuy aje mooy fa la ñuy yéenee moo tax mooy mooy fi nga xam ne manoo ko dépasser te boo fa ñëwee da ngay wax ban façon yéene nga yéene euh, léegi mu ne ko lan nga wax mooy damaa bëgg a xam yow lan lan nga fas yéene pour sa aj gi nga ne dañ ko def ban façon aj nee na ma ne ko man abu muusal muusa al ashari qultu labbayka ihlaalan ka ihlaalik nee na ma ne ko lii de laa wax yow rasulullah dama ne labbayka wuyu naa la yow suñu boroom yow mi woote bam ne yaa ibra na woote bil hajji ya'tuuka rijaalan wa ala kulli daamirin ya'tuuna min kulli fajjin amiq waaw suñu boroom a ko wooteloo woon waaw ku mu bëgg nga wuyu rek di nga wuyu si nee na man nag bi may ñëw lii laa wax dama ne labbayka wuyu naa la labbayka présent wuyu naa la ihlaalan maa ngi mooy xam nga labbaykal mooy booy booy armal yi ngay wax ah nest gisoon nañ ko ci zaadul xujaaj ah boo dee aj kese ngay def nga ne labbayka allahumma hajja bu dee aj ak umra labbayka allahumma umratan wa hajja ah ak ainsi de suite voilà bu dee da ngay umra kese après nga aj gamoon nañ façon ñetti aj yi xajju ifraat xajju tamattu ak xajju xiraan ah léegi benn nga ciy jël mu ne ko labbayka lii laa wax labbayka ilaalan ka ilaalik ba ma àggee fa may kiiwe daal dama ne sama boroom wuyu naa la de waaw comme nag li yonent bi alayhi salaam wax li mu yéene man loolu laa yéene ihlaalan ka ihlaalik waaw yéene naa comme li ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam yéene waaw léegi nee na qaala yonent ma lay saar saam ne ma hal suqta ma'aka hadiya ne ko est-ce que nee na mu ne man sayna Abu Muusa al-Ash'ari ne ko est-ce que wommat nga ay gàtt yoo ëndaale fii ngir aj yoo xam ne pour ci kaaba gi nga ko ëndil ma ne ko nag lam asuq ma ne ko ah yaa rasulallah indaalewu ma gàtt de sallallahu alayhi wa sallam loolu moom defuma ko xaala nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma fa tuuf bil bayti ne ma comme que la demee nag fa tuuf wëral bil bayti ci néeg bi waaw mooy demal nga wër néeg bi muy al baytullahi al xaram di kaaba gi zaadaha allahu sharafa was'a bayna safa wal marwa nga dox diggante safa ak marwa mooy nga dox doxu safa ak marwa summa xil boo paree nag nga pare ci sa lool mooy umra walla boo paree nag nga door a def aj ala tamattu mooy tamattu tamattu damay umra ba pare aj mooy umra goo xam ne xiraan damay mooy sama aktu aj yi mooy aktu umra damay yéene bi may aj laay yéene ci biir aj gi umra at yi may def ci biir aj yooyu ñooy dugalaaleel ak tu umra yi moo tax duma leen nangu duma jarul ma koy def ñaari yoon xiraan dama leen a boole mooy une pierre deux coups ma laa def moo tax yow da ngay rendi dara parce que buur yàlla daf laa defalal xéewalu loo xam ne bu la ne woon defal ifraat kese da ngay ñëw aj ba pare beneen kii mën a la ay wu ñëwaatal beneen yoon nga daal di umra mooy ñaar yooyu yëpp mu yombalal la ko mooy dangay def loolu moo tax ñaar ñële ñoom dañuy obligé ñoom dañuy di dara waaw dañuy tuur deret ci gàtt yi kon mu ne ko kon nag yow mais mooy bu ñu ko amee waaw mu ne kon fa tuuf bil bayti kon tawaafal ginnaaw gi nga def Safa ak Marwa après nga summeeku ci sa aj ci sa umra après ah, xam na loolu wuute la lool bu ñëwee ci aj yonent bi alayhi salaam dinañ ci ñëw mooy mais est-ce que yonent bi alayhi salaam ban façon aj laaj est-ce que yonent bi alayhi salaam ifraat la def loolu am na luñ ci junjoon bi ñu doon gis xadiis sayyidatu sayyidatu Aïsha diggante ñoom Seydina Urwa xadiis Seydina Urwa bi ak Seydina doomu naa Muhammad ibnu Abu Bakr bi bi nga xam ne ñoom ñépp Seydina Muhammad ki euh, nu mu tuddati doomu Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr walla radiyallahu anhu ñoom nga xam ne ñoom ñëpp Sayyidatuna Aisha moo leen mooy moo leen jàngal ah masoon nañu tudd lool waaye dinañ ci gën yaatal bu ñu ñëwee ci ajug yonent mi alayhi salaam ndax yonent mi alayhi salaam bi muy génn ndax Sayyidatuna Aisha riwaay dañoo bari ci moom yoo xam ne aj kese la ba ñuy génn Medina gisuñu lu dul aj mooy comme si aj kese lañ yéene woon mais gis nañ ne yonent bi aleyhi salaam leer na ci ñépp que ne umra na ba demee foofu waaw léegi nag euh, ci waxu boroom xam-xam yi est-ce que lan moo gën est-ce xaj kese moo gën wala xiraan wala tamattu en tout cas cas bu ñëwee foofu insha allah dinañ ko gis même bu dee ne duñ ci yàggal noonu parce que gisoon nañu ko ci zaadul xujjaaj ila baytillahi al haram kon kon mooy léegi mooy nii day day umra ba pare après mu daal di aj loolu moo lii nag mu def nii moom mooy tamattu loolu mu tudd tamattu tamattu fil xaj nee na loolu la ma yonent mi alayhi salaatu salaam nee na fa fa'altu ma def ko xatta mashat limra'atun min nisaa'i bani qays ba ni nga xam ne benn jigéen ci jigéenu waa banu qays yi daal di may peñeel sama bopp bi mooy soxnaam waaw mooy soxnaam bokk ci waa yaman ci waa qays waa banu qays abdallah ibn qays ah soxnaam wala <coughs> koo xam ne sœur la ci moom wala daal du mahramam la waaye bul imaginer mu ko ko ne benn ajnabi yay taxaw ne di ko peñal boppam caaxaan yooyu yaakaar naa ne kenn ci ñun xalaatul ne noonu la voilà léegi nag kon loolu la wax ah moom seydina abu muusa al ashariyu radiyallahu taala anhu <laughs> léegi kon gis nañ ne kon moom gisaat nañ moom gisaat na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah ba ajak moom Seydina Abu Muusa kanta Seydina Muaz nga ne ma waaw léegi nga ne ma mais ma ne la Seydina Muaz moom gisaatu ko ndax xadiis yi gisoon nga ne ma mais loolu rek a fi am ma ne la waaye am na benn affaire waaw am na xadiis yuy wax ne gisaat na yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu demee Yaman nga ne ma ma ne la waaw ma ne ma kon nag yow kon sa wax jële moom ak wax jii nga ne loolu lañu loolu am nañu wax loolu moom yi xadiis yu wax yooyu moom nu mu fa demee ma ne la al imaamu ahmad rahmatullah aley nañ la wax xadiis yooyu ñooy la al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah aley ah mu ne xaddatanaa waki' mu ne waki' moo ñu ibnul ibnul waki' mooy waki' al kuufi ah ibn al-Jarrah Waki ibn al-Jarrah al-Kufi an Amash mu jële ci Amash Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili di imaam al-Amash an Abi Zubyaan an Abi Zubyaan mu jële ci Abu Zubyaan al-Amash an anana an Muaaz mu jële ci Seydina Muaaz annahu xoolal mooy xadiis boobu waaye waaye wa nañ wax xadiis bi ba pare <laughs> après ñu dooru ñëw ci côté càllale bi mu ne annahu lamma abu zibyan mu ne dafa jële ci an Muaaz ah mu ne lamma rajaa min al yaman bi nga xam ne ci la sëy naa seyna Muaaz jóge yaman qaala dana ya rasulallah yow ndaw yàlla li <laughs> ne waaw kay kon xadiis bi day wan gis na ko ndax bu nee ba mu jógee yaman dafa ñëw ne ya rasulallah mooy kon day wane ne gis na ko hein dana yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam ra'aytu rajulan non ra'aytu rijaalan bil yamani yasjudu ba'duhum li ba'd afala nasjudu lak Seydina Mu'aaz dafa ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jógee yaman ne yow ndaw yàlla li gis naa ay góor yoo xam ne yaman lañ ne yasjudu ba'duhum li ba'd ñenn ñi dañuy sujootal ñeneen ñi mooy damay gis gaa yi dañuy sujootal seen kilifa yi ah. afalaa nasjudu lak est-ce la sujootal qaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne law kuntu amiran basharan law kuntu amiran basharan an yasjuda li bashar la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha hmm? yonent mi aleyhi salaatu salaam ne bu ma nekkoon kuy digal benn mbindeef muy sujootal beneen mbindeef muy sujootal menn mbindeef ak menn mbindeef moom mu man ni doon xam nga ko nu may def yow mu am kon jigéen gi laay digal mu sujootal jëkkëram la amartu kononte kon dinaa digal almarata góo ji góo jigéen ji an yas an tasjuda muy sujootal li zawjiha di sujootal boroom këram waaw léegi al imaamu ahmad soloo ko ba léegi an an ibnu numayr an il amashi ba léegi mu ne sami'tu aba dhabiyan càllale bi mooy mooy leeral bi ci kaw xam nga maa ngi la naan ay an bi ci ba pare naan la al amash na fële an maa ngi la naan ah imaam al amash an ana de waaye fii nii al amash leeral na bosam te bi mu leeralee bosam bo kon côté jeex na léegi nag mu des fi ci kaw xoolal li mu wax al imaamu amash mu ne kon ibnu Numayr an al-A'mash mu ne sami'tu Aba Zabyana déglu naa dégg naa Aba Zabyana yuhaddithu muy nettali an raja an rajulun min al-ansaar di jële ci benn góor boo xam ne ci waa ansaar la bokk an Mu'aaz ibn Jabal di jële ci Seydina Mu'aaz ibn Jabal kon xadiis bi dañuy xam ne kon Abu Zabyaan fële ci kaw sànq xadiis bi ñu jógee mu ne an Mu'aaz kon affaire bi dafa am rupture parce que moom ci woppam nee na ki mu ko déggee wax ji mooy ci benn góor bu jóge ci lamsaar ci bokk ci waa lamsaar te góor ko kenn xamu ko ku bokk ci waa lamsaar bu doon saxaaba la graw mais sàn mais loolu loolu loolu lii kenn xamul ndax saxaaba la am du saxaaba waaw waaw kenn xamul saxaaba la walla du saxaaba man na nekku taalibe saxaaba bokk ci wàllam saar yi comme ni nga xamante ne saxaaba yi dañ doon toog taali seen taalibe yi mooy ñi nga xam ne du ñuy saxaaba di nettali ay xadiis ah waaw déggoo Abu Qataada non Seydina Xudayfa radiyallahu ci ci nettali Tabuuk yi am benn waay bu toogoon doon nettali Tabuuk di nettali mu naan ko yow yow de yaa ci yow de ñeme nga moom waaw jarit <laughs> mu ne ko waaw man parce mu wax parce que kan la mu ne ko man fekk doom la ci lamsaar yi mu ne ko diw moo ma nettali te kook saxaaba la mu wax xadiis bi mu ne ko seeka man li ma gën a jaaxal ci bi mooy yow li nga wax dafa mel ni danga nga koo fekke parce que nii nga ko waxee man fekke woon naa ko te nii la demee yéen waa lansaar yéen dina xam seen xadiis pourtant kooku lan la taalibe saxaaba la mooy te ci waa lansaar la bokk mu ne ko yéen waa lansaar mais man na nekk koo xam ne ci waa lansaar la bokk te dëgërul ndax du ne ni saxaaba yépp nekk udul du taabi'in yépp a nekk udul a ah, mukk déedéet <laughs> kam wa kam ngay trouver ay ñoo xam ne yi lañ mooy ci wàllu gis nañ saxaaba yi dund nañoo moo ñoom nekk nañ ci kii mais ñoo xam ne wéruñu waaw léegi kon mooy an rajulun min al ansaar dañuy xam ne majhul ngook an Mu'aad ibn Jabal kon Abu Sufyaan leeral na fii Seydina Amash dégg na Abu Sufyaan fële leeral la na woon rek an Mu'aad xam naa des fois bu ko doon bu ko doon nettali ndax loolu day am man man naa am loo xam dama ko jële ci sama sëriñ hein walla mooy loo xam ne man à l'intermédiaire da kenn laa ko jële mu jële ko ci suñu sëriñ hafidahullah léegi man bu ma ñëwee rek naan bo des fois man naay nettali affaire bi ma ne ah man de haddathani cheikh njuga an cheikhina léegi mooy ma ne cheikh ñu nett moo ma nettali mu jële ci suñu sëriñ léegi nag des fois bu ma neexee may nettali rek ne man xaala cheikhuna suñu sëriñ nee na ndekete yoo mooy xam nga bu ma ko nettalee fenn koo xam ne moom dafa dégg rek ma ne xaala sayxunaa danaan bon kii da koo dégg ci moom parce que bon xam na ko te da koy gis léegi kon loolu c'est sûr léegi ma nettali ko feneen ne bon muy même wax yi ma ne man haddathana Cheikh Ndiouga bu boobaa dañuy xam ne ah kon sawaay sawaay kon ci suñ Ndiouga la ko jëlee hafizahullah ci moom la ko jëlee ndekete ci la moom ci noonu nag ngay recouper affaire yi. moo tax fii al amash surtout fii même taalibe bi la moo ne Aba Zabyaan man dégg naa ko muy nettali di jële ci benn góor ci waa Ansaar an mu jële ci Muaaz kon ñoo xam ne rupture ngo xaala mu ne aqbala Muaaz min al mu ne Seydina Muaaz dafa jóge yaman fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa inni ra'aytu rijalan gis naa ay góor yoo xam ne dañuy sujootal ñeen ñi dañuy sujootal ñeen kon est ce que ñooñu nag wax dëgg yàlla nag ñuy sujoot ay góor ñu ku ñu mën a sujootal nag ci am yow yonent ma lay saar-saam nag ñu sujootal la nag moo ëpp moo moo gina yee bu amee kenn ku ñu war a sujootal mais yonent ma lay saar-saam comme que ñee dañuy sujootal seen ñee mais bàyyil kon ñu ñu lay sujootal ndax mën nañ laa sujootal mu ne mukk bu ma amoon kenn ku mooy digal ci mbindeef yi mu sujootal kenn ki may digal mooy ndaw si mu sujootal boroom këram <laughs> jigéen ñi ñoom moom ñi ñi ñi ñi ñi ñi mbëllee seen boroom kër yi di jël seen baaraam yi di leen ko teg ci bopp cib jë puus puus ñoo ñoom waroon nañ leen waroon nañ leen na na na xamal lu ñu xamul <laughs> nga ne ma waaye yow ana yow sa hadis bi daa dëgër ba nga ciy nekk di wax nii bon doo sukkandikoo lu dëgër baal femme bi mu puus bopp waa ji nga naan lan bu waa ji de ko nee nag ma ne la xoolal yow yow xanaa amook taali bi nan la ñuy waxe bu waa ji de ko ne xamoo ni ngay waxe mbaadu yow taali bi amoo ci lu bari hein nga ne waaw bu defee lu mu war a def nag nga ne bu defee lu mu war a def noonu lañ koy lijjantee ma ne la waaw kay nañ ñëwaat sax yow sa xadiis bi kon waaw ñu ne la nag kon gis nga fii kon mooy xadiis bi xoolal kon dañuy xam ne xadiis bi dafa am koo xam ne mubham la comme li moo tax al imaam al Kasiir bi mu comme lii ci al bidaaya wan nihaaya dane faqad daara ala rajulin mubham xadiis bii nii ne yaman mooy xadis bi utile mooy xadis bi nekk yaman la jóge la mu Muaz jóge gis yonent mi aleyhi salaatu salaam ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu salaam naa ko gis naa ay góor yu si sujjóotee ni yooyu yaman la tudd te gis nañ ceen càllale mooy mubham dafay am même bu dee bi ci kaw li ñuy leeral ne mubham am na fa mooy ne même taaliba bi di imaam al amash moo ne sama sëriñ bi ma ko jële woon mu ne an Muaz dégg naa ko benn bés mu ne muy nettali affaire bi ne mu ci benn góor ci xam ne mubham la te mubham day bokk ci liy da'ifal xadiis ndax xamuñu kooku ku wóor la wala ku wóorul la kon xadiis bi wérul bi naan yaman bi tudd turu yaman ne yaman la jóge moo tax mu ne faqad daara ala mubham wa mithluhu laa yuhtaju bi laa siyama wa qad xaalafahu ghayruhu mimman yu'taddu bihi fa qaalu lamma qadima Mu'aaz min ash-Shaam <laughs> mu ne moom al imaam al-Haafiz rahmatullah alayhi mu ne nag xadis boo xam ne day wër-wër loo ca càllale ba ku ñu xamul wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam mooy koo xam ne ci càllale bi koo xam ne ci ñu doxal wax ji la ñi ñu toxal mbir li waaye kenn tudd ko xamuñu kana hein mu ne wa mithluhu ku mel noonu laa yuhtaju bi kenn du kenn du appuyé wu kenn du sukkandikoo ci loolu laa si yamaa rawatina waqat te dëgg-dëgg teg ci xaalafahu dafa wute mooy Abu Zubyan an rajulin an rajulin min al ansar ne yaman la jóge woon mu ne ah, ah, ah, rawatina à fortiori am ñoo xam ne ñoo ko man ñoom dafa wute ñoo xam ne man yoo taddu ñoo xam ne ñoom dañuy sukkandikoo ci ñoom ponkal yi moo tax xadiis bi wér na de xadiis bi pas xadiis bii nii bi ne yaman mais wér na ne yonent bi alayhi salaatu wa al imaamu ahmad soloon na ko ci càllale bu wér mu Seydina Muaz fef ko foofu waxul yaman la jóge ñooñu ci càllale yooyu dañ ne lamma qadima Muazun min ash-Shaami bi Muaz Shaam la jóge woon waaw dafa masa dem Shaam voilà xam nga wute na mooy sax contraire yaman waaw mooy ne Shaam la Shaam la demoon gis fa ñoo xam ne te loolu moom waa Sham a koy def mooy waa Sham mooy chrétiens yi façon sujjóot yi ñuy defal seen gaay yi ah waaw si façon sujjóot yi nga xamante ne moo xam dañuy incliné wu ba ci suuf sëggal leen sujjóot lépp luy sujjóot dafa xaram ñu koy defal mbindeef moo xam sujjóot ci mooy sujjóot xam nañ ko ci jëf ngay dóor yooyu dafa xaram waaw xam nga ku mel ni Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu mu koy dénoncer ci ci ci ci wenn ci mbind mi ah ci faakihatu tullaab faakiha la la bu ma juumul waaw foog naa foofu la faakihatu tullaab ah dama gëj xool affaire bi pourtant temps yi rek am na lu ma ci doon xool mais xooluma woon côté en tout cas mu ko doon dénoncer ci loolu ci. Eh, sujóot gi taalibe yi sujóot ci ci ci euh, loxo yi sëriñ si nga xam ne kenn du ci wax dara te mu nekk lu bon mu ko doon denoo sama Seydil Hadji Malick ca jamonoom <laughs> mooy sujootal keneen ku dul yàlla moo xaram yonent bi aleyhi salaatu salaam hadith bi wér na si yonent Seydina Muaaz Sham la jóge dafa jóge Sham xam nga chrétiens yi gis nga ni ñuy def bu la pape kiiwee ñëw sujootal ko kiiwal ko nii mu ne ñun dañ lay defal loolu parce que gis naa gars yi est-ce que mën nañ la koo defal parce que gis naa ñu koy defal seeni kilifa te yow nag est-ce que mën nañ la koo defal ndax nag yonent ma lay saaf saaf moo gën a yee nag ci loolu mu ne mukk bu ma amoon kenn bu doon ne am na kenn ku may digal ne ko sujootalal mbindeef benn mbindeef bu may digal mu sujootal mbindeef ndaw si laay sujoot laay digal mu sujootal boroom këram kon yow mi doon wax sànk naan yow eh waa ji mu puus boppam waa ji ndaw si mu puus bopp waa ndax sa xadis bi wérul dañ naan la xadis bi wér na rawahu al imaamu ahmad waaw hein kon lii lan lañ fi bëggoon ki mooy pour wax la ne hein Seydina Mu'aaz gisaatul yonent mi alayhi salaatu salaam xadis bi ñëw ne ba mu jógee Yaman loolu njuumte la te dafa am mubham yi ko gën a wér dañ ne jógewul woon Yaman ba muy laaj yonent mi alayhi salaatu salaam ndax mu sujootal ko ndax ñu koy sujootal waaye Shaam la jóge woon ah am na tamit al imaamu ahmad am na beneen xadiis bu mu soloo ah ibn hanbal ci eh, musnad musnad bi de liñ ci jële ci siira bi parce que loolu la <laughs> no al imaamu ahmad ibn hanbal allahu akbar allahu akbar ah muy xadiis bu jaar ci Shahr ibn Hawshab mu jële ci Seydina Mu'aaz Shahr Shahr ibn Hawshab Shahr ma suñu wax ay kiiwam ak boroom xam-xam yi liñ ci wax bon amaana beneen yoon wala sax ko def du tout ci siira bi Shahr ibn Hawshab an Mu'aaz ibn Jabal mu jële ci Seydina Mu'aaz ibn Jabal annahu qaal rasuulullahi yonent bi alayhi mu ne yonent bi alayhi na mafaatihul janna lii ubbi aljana mooy shahaadatu an laa ilaaha illallah waaw bi kon eh, loolu moo fa ci Seydina Muaaz radiyallahu anhu Seydina kon li dëgër mooy bi muy ñëw daa fekk yonent bi alayhi salaatu salaam génn àdduna xam nga am na riwaay yu bari yoo xam ne ku mel ni al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi soloo leen ah, soloo leen yuy wane ne liy dëgëral li waxoon te tamit gisoon nañ ko ci xadiis yee weesu hein ah. keneen moom Seydina Muaz après yonent mi aleyhi salaatu la ñëw ba mu ba mu génnee àddina waaw indi alalam joo jële Seydina Omar naan ko yow alal jii foo ko jële mu ne ko mu ne ko alal parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam comme que waxoon nañu Seydina dafa ñàkkoon bor yee ko jàppoon ba mu jaay ay bien wom yépp deseetul dara yonent mi aleyhi salaatu salaam yónni ko ngir mu am dara yaman lam fa jotoon am nag bi mu ñëwee li nga xam ne moo concerné. Euh, ki ki yonent ma lay saar saam ki ko fi toogal mu ñëw ngir joxe loolu après kantaa moom li yonent ma lay saar saam bëggoon mu am ci dara mu garder ko Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko man li ma gis mooy euh, nga dem ci xalifatu rasulillah ci Seydina Siddiq radiyallahu anhu nga jox ko lépp lu mu la ci lu mu ci wax rek muy noonu am na sax riwaaya bu ne Seydina parce que imaam al-Bayhaqi riwaaya yu bari la ci indi hein euh, léegi kii ne ko am na sax benn riwaaya bu ne dafa dem Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moom Seydina Omar ne ko man li ma gis mooy Seydina Mu'az jóge na Yaman indaale na alal euh, lenn li nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam moo bëggoon mu amoon ci dara moom la garder leneen li la lay jox mu ne ko loo ci euh, pour loo ci loo ci loo lan nga ci dogal lan nga ciy def yaa Abu Bakar mu ne ko dara laa ci dul def dama koy bàyyi moom parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam mu bëggoon mu am lool man duma ci laal dara léegi nag naa Mu'aaz daal di nelaw bi mu guddi jot wala mu tëdd benn ci guddi am na mu am na xadis bu ne Makka lañ daje Makka ca aj ga la woon Seydina Omar doon ko wax loolu Seydina Mu'aaz ne non man duma joxe alal joo xam ne yonent ma lay saa saa moo bëggoon ma am ci dara waaw la ma ci jot a am duma ma ko jox léegi nag bi mu tëddee noonu mu gént mu gént <laughs> <laughs> mu gént géntu garaaw <laughs> moom Seydina Muaaz mu mu mu tiit kay jóg ca suba ba mu xëyee mu ñëw ci Seydina Omar ne ko Omar yaa Omar man du ma def lu dul ah uraani illaa fa'ilu alladhi qultu qulta du de man daal gisuma ne lu dul ne idée bi nga ma waxoon démb naan ma jël alal ji yëpp jox ko si Siddiq moom mi fi toogal yonent bi aleyhi salaatu salaam lu ci xalaat lool laay def lu mu ci dogal ma xam ne noonu la loolu laay def de mën ne ko lu tax parce que démb yow ma la ko waxee nangu woo woon de lu lu xew <laughs> mën na ko parce que damaa nelaw inni ra'aytu al-baariha fi an-nawmi hein xadis bi ci al imaam Abdurrazzaq as-San'aani la jër mu ne ambaana Ma'marun an Zuhri an Ubay ibn Ka'b ibn Maalik annahu qaala mooy xadis bi ñu gisoon keroog kaana kaana Mu'aaz kaana Mu'aaz ibn Jabal shaaban jamiilan samhan min xayri shabaabi qawmihi mooy bi ñu gisoon mooy nettali boobale gisoon nañu woolale al imaam al Bayhaqi rahmatullah moo ko solo mu jaar ci yoonu Abdurrazzaq borom musannaf rahmatullah alal jamii nee na Seydina Omar nag ne ko mais lu tax mu ne ko parce que dama gént li nga waxoon laay def ah. man daal gis nga dama gént di nelaw bi may nelaw ci biir gént gi ma gis ne dañ ma doon jàpp di ma conduire di ma yóbbu safara wala yaazu billah biñ may yóbbu yow Omar yaa téye sama loxo di ma xëcc ngir ma bañ a dem am na ku may conduire di ma yóbbu safara yow nga téye ci sama téye non non pas sama loxo dañ maa kii katamu kay téye téye ma téye bu dëgër ne du ma gaay di tëcc ngay tëcc <laughs> léegi mu daldi dem ci. Seydina Abu Bakar radiyallahu nag daal di koy indil nag ne ko alal jépp ba ngi nag <laughs> waaw xatta jaahu bi sawtihi wa xalafa an lahu annahu lam yaktumhu shay'an mu ñëw kanta même yar bi mu doon yor sax yar bi mu doon dàq gawar gi kii fas wi wala géléem gi mu waroon sax da koo ëndaale ne ko lépp a ngi ne ko wat naa ci yàlla nag ne yaa siddiq nëbbu awmul dara lu ma nit bu man Mu'aaz lépp ngi seydna abu bakar ne ko huwa lak laa aaxudu minhu shay'a la ma waxoon seydna omar rek laay wax alal ji yonent ba lay bëggoon nga am ci dara yaa ko moom duma ci jël dara wat naa ko ci yàlla huwa laka laa aaxudu walla boo waxul huwa laka ñeel na la laa aaxudu duma jël minhu ci alal joojale shay'a dara voilà kon affaire baa kon mooy Seydina Muaaz radiyallahu taala anhu wa arda alal yooyu nag c'est al imaam al alayhi nee muy xadiis beneen boo xam ne ci yoonu al imaam Amash waxoon sànq la mu jële ci Abi Waa'il Shaqiq ibn Salama Abu Waa'il an abdillah mu jële ci sëriñam di abdullah ibn mas'ud ah shaqiq ibn salama abu wa'il muxadram la woon moom jamono yonent mi aleyhi salaatu salaam fekke na ko waaye waaye gisu ko abu wa'il boobu ñi ñooy ñooy taabi'i yi gën a màgg ci taabi'i yi mooy shaqiq ibn salama abu wa'il moom mu jële ci kan mu jële ci abdallah buñ la nee abdallah surtout moom <laughs> mooy lan ibnu Mas'ud ibn Ummi Abd radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ah, mu ne lan mu ne bokk na Abdullah ibn Mas'ud mu ne bokk na kaana min jumlati ma jaa bihi abid bokkoon na ci alal yu bari yi mu jële yaman ay jaam yu bari fa ataa bihim Abaa Bakr bi mu la indilee mu indi leen Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu falamma raddal jamia alayhi raja'a bihim xam nga dafa dem Seydina Abu delloo ne ko déedéet alal yooyu yépp lépp lu yonent bi alayhi salaatu defoon ngir nga amoon ci dara dara duma ko ci jël jëlal lépp ko ci jaam yu bari nee na mu génn mu ànd ak ñoom nag de jóge Seydina Abu Bakar dem summa qaama yusalli Seydina Muaz après mu taxaw di julli bi muy julli fa qaamu kulluhum yusalluuna ma'a jaam yépp nekk ci gannaawam sàppe ci gannaawam di di julli falam man sarafa mooy mu leen di jiite bi mu sëlmalee xaala mu ne leen li man sallaytu mu ne leen mais kan ngeen doon jullil xaalu <laughs> la ñu ne ko buur yàlla da lañ doon d'une ñu ne ko buur yàlla da lañ doon jullil dañ doon yow nag lañ topp nga nekk suñu imam waaye nag ki ñu doon jullil mooy buur yàlla sëy naa moise ne Seydina Muaaz ne fa antum lahu utaqaa fa antaqahum allahu akbar Seydina Muaaz ne comme que buur yàlla ngeen doon jullil hein fa antum lahu utaqaa waaw mooy ne libre ngeen ngir moom libéré naa leen ngir borom bi taxoon ngeen di julli muy buur yàlla mu libéré leen ñoom ñépp ñu nekk ay ahraar ginnaaw biñ nekkee ay ay ay ay ay ay ay abid ah Allah mu libéré leen ñoom ñépp xam nga Seydina Abdullah ibn Umar tamit noonu la meloon moom moom jaam bu mu gis nga jaamu yàlla lu bari mu libéré la ba mu jugi ñaan ko yow sa sa yow non Ibn Umar yow gars yi dañ lay nax de sa jaam yii nii dañ lay nax xam nañ ne yow noonu nga mel yow koo gis mu bari lu muy julli wala jaamu yàlla ji soo kii nii nekk ci ku sérieux danga koy libéré ñu ci bari dañuy sérieux sérieux mu ne leen ma ne libéré naa leen loolu lépp xooluma ko <laughs> waaw <laughs> ah may def ngir yàlla ñu naan dañ may nax lool kenn naxuma <laughs> buur yàlla kan mooy séq buur yàlla dara naan dañ lay nax déedéet ah wa man dalla innama yadillu alayha ah ku sànku rek sa bopp nga sànkul de bakkan bu sànku waaw ku nekk rek li nga defoon moom ngay am kon Seydina Muaaz radiyallahu anhu nii la ne woon foofale a ah, xoolal pour jeexal al imaam waxoon nañ ko parce que dañ ko waxoon tuutee des ma ne pare nañu ibn Isxaaq dañ nañ ko dégg de moo wax wax na ci ndénkaane gi yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy dénkaane Seydina Muaad bi nga ko yónnee Yaman wax na comme li ñu waxoon après foofu waaw léegi nag nee na fa xaraja Mu'aaz nee na bi mu ko waxee imaam ibn Sa'd moo ko mu ne wa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr mooy sëriñam bu siiw bi Abdullah ibn Abi Bakr annahu hudditha ken nettali nañ ko anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiina ba'atha Mu'aazan awsaahu keroog bi nga xam ne ci la yónni Seydina Mu'aaz daf ko def koo dénkaa daf ko defa ay dénkaane wa ahida ilayhi mu daal di koy am dikk après wax noonu yassir wala tu'assir bashir wala tunaffir wa innaka sataqdimu ala qawmin min ahli alkitab yas'alunaka ma miftahul janna fa qul shahadatu an la sànq que ne al imaamu ahmad it soloo na partie bi miftahul janna shahadatu an la ilaha illa allah léegi fa xaraja mu'adh al imam ibn sa'd mu ne sëriñam abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm radiyallahu ta'ala anhuma wa anil jami' mu ne seydna muaz génn hatta ida qadam qadimal yaman ba ni muy àggee yaman eh, xam nga bi ñuy gis lettre yi gisuñu lettre bi yonent bi alei satu salaam yónni woon eh, bokk kii ibn hazm boobu ah gisuñu ko woon bon mais c'est comme ça mën nañu ci delluwaat ginnaaw mu ne kon yonent bu ama am solo la waaw waaw bari ci bu waroom xam-xam yi rawatina xanaa bi lay bari na seen yenn acte yoo xam ne ci lettre boobu la ñu koy tudde di ko ci tibbe mu ne yaa saa léegi nee na Seydina Muaz daal li génn hatta ida qadimal yaman ba ni muy dëgmale ak si yaman qaama biha amruhu mu taxaw ci li koy nanti ma lay saa saam digaloon waaw qaama bima amarahu bihi rasulullah wala tey moom amara damay ñëw rek naan amru qaama bi ma amarahu bihi rasulullah mu daal di taxawee li koy nent ma lay sar sam woon digal ko ko mu defal ko ko yaman nee fa atatuhum ra'atun min ahlil yaman am benn jigéen ci waa yaman dikkal Seydina Mu'aaz benn bés fa qaalat mu ne ko yaa saaxiba rasulillah maa xaqu zawji maa xaqu zawjil mar'ati alayha benn jigéen ñëw ne ko yow àndandoowu yonent bi alayhi salaam lan mooy àqu jëkkëru ndaw si alayha jëkk mooy jëkkër ana yan àq la am ci kaw soxnaam ci kaw jëkkër ci kaw jabaram ana jaba jëkkër yan àq la am ci kaw jabaram xaala Seydina Muaaz ne ko way xaka ne ko looy def nii ne ko mooy e yow ndaw yow femme bi lan ngay laaj nii looy laaj nii innal mar'ata laa taqdiru ala an antu an tuaddiya xaqa zawjiha ne ko parce que looy laaj nii ana lu tax ngay laaj bi jigéen mais manula la manu la jo moom manu matal il est in elle jooxe àq yi nga xam ne dëgg-dëgg ba matal ko àqi boroom këram loolu manu ko léegi nag man li ma lay li ma lay conseiller man Mu'al fa ajhidi nafsiki nafsaki fii adaa'i haqqihi masata mooy daal yulli sa doyo coono defal effort yu bari ngir mën a jooxe àqi sa boroom kër waaye matal ko dëgg-dëgg jigéen du ko man de ndaw xaalat ndaw si na ko wallahi la in kunta saaxiba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam innaka la ta'lamu ma haqqu ma haqqu zawji ala al mar'a waaw mu ne ko maa ngi waat ci ndaw si nag moom réponse bi doyu ko mu ne ko wallahi maa ngi waat ci yàlla la in kunta bu dee ne yow saaxiba rasulillah ànd yoneen ko bi alayhi salaam la ah te loolu moom weranteew ma ci mais li nga ko bëgg a wax mooy xam nga ko lu tax doo ma ko wax rek <laughs> nga naan ma góorgóorlul mooy moom ah <laughs> mu ne ko bu dee yow euh, euh, àndandoo ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam nga dëgg-dëgg xam nga lan mooy àqu jëkkër àq bi mu am ci kaw soxnaam waaw xaala Seydina Mu'adh na ko way xaki na ko eh, yow femme eh. pas toskare ñeel na la mais loolu même bu dee danga ko firee noonu tekkiwu ci nan la toskare daal déedéet law rajaati ilayhi fa wajadtahu tansa'ibu man man xaraahu qayhan wa daman fa masasta dhalika hatta tuzhiba hatta tuzhibi maa a xaqa Allah Seyna Muaz ne ko yow looy yow faam li ma la wax doyul yow ne ko gis nga law rajanti ilay gis nga sa boroom kër boo dellu woon ci moom nga fekk ñaari paxu bakkanam yi di sotteeg deret ak deret ak dëtt ah xayxan wa daman fa ma sosta nga dal di koy muucu ak sa ak sa gémmiñ muucul ko ko sax daalika xatta ba ni deret yeeg dëtt ji di deñe nee na ko même boo defee loolu sax maa addayti xaq yow même loolu taxul nga matal aq yi nga xam ne moom nga amal envers sa borom kër allahu akbar am na nag yu ñu ci duddoon ci li euh, ñuy gis ziwaaj ahkaamu ziwaaj le règles du mariage xadiis bi gaa gis nga xadiis bi euh, lay bi wér lay ah, laysa bi wér mooy am na ngan di rupture minimum deux kon <coughs> mooy lii daal mooy li nga xam ne moom lañu mën a tudd ci yónneeg seydina abu muusa ak seydina muaaz radiyallahu anhuma ilal yamani léegi lan moo ñu dese ahkaamul euh, zaka allah allah am na ñoo xam ne seen zakat day tombeek premier mois ci at atum jullit ñoom ci la ci la seen kii seen nisaab di xewe waaw <laughs> ah, muy weeru tamxarit ci lañu ne nii hein tamxarit ji kañ la tey le huit tey le huit tey le huit zul tey le huit muharram noonu non tey la sept tey la sept voilà insha allah kon ñu ubbee at mu bees mi ah <laughs> zaka zaka kon ahkaamu zaka insha allah ci jotaay bii di ñëw la ñuy gis attey zaka lu tax li yonente mi aleyi salatu salaam wax sayyidina waxoon ko bi mu ko ne boo demee nang leen nañu seede an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bu ñu seedee lool waaye man boo demee ba ñu lool fa axbirhum nañ leen yëgal que ne anna allaha qad farada buur yàlla moo farataal seen kaw sadaqatan muy zakat joo xam ne tuxadu dañ koy jële min aghniyaihim di ko jële ci seen way woomal yi wa turaddu ñu koy delloo ila fuqaraihim ci seen way ñàkk ñi wa iyyaka wa karaima ah, amwalihim te maa ngi lay mooy tëndakuloo booy jël seen zakat yi nga bañ a jël la gën a baax ca seen alal ya loolu moo tax ñu war a gis ahkaamu zakat ginnaaw bi ñu jeexalee mission bi comme ni ñu ko diggee woon insha allah ne woon dañuy gis nettali ba pare bi jëm ci Seydina Abu Muusa ak Seydina Muaaz sinon bu ñu paree zakat dinañ gis yónnik Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ilal yaman ak ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib ak Seydina jarir ibn abdillah ñoom ñépp ilal yamani radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala aliyal firdawsi maskanahum wa ma'waahum kon daj daja inshaa allahu jotaay bii di ñëw ci ahkaamu zakaa muy ñaareelu mbir ci ginnaaw shahaadatayni ginnaaw as-salaa wa innahaa la qariinatuhaa fi kitaabillah kamaa qaala siddiiqul umma sayyidinaa abuu bakr